alimaam ibn Shihaab an Ubaydillah mu jële ci Ubaydillah ibn Utba ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ah an ibni Abbaasin mu jële ci mawlaana ibn Abbaas annahu qaal xadis baa ngoog léegi côté bii ci kaw dañuy gaawal xadis bu gudd la mu ne mawlaana ibn Abbaas nee na dane ah, kuntu uqri'u rijalan min al-muhajirin minhum Abdurrahman ibn Awf nee na dafa am ñoo xam ne dama leen doon jàngal alquran ci muhaajiruuna yi bokk na ci ñoom Abdurrahman ibn Awf muy as-sayyid sayyidna Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu mu ne fa bayna ana léegi côté boobu parce que euh, Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu Euh, da leen doon jàngal alquran bi di leen ko jàngal ñuy déglu tamit ñu koy jàppaale tamit di fàttalikuwaale yenn yi nga xam ne fàttewoon nañ ko waaye it yenn yi nga xam ne moom dajale na ko te dajale ko ndax xeebu ñoon kenn te xamoon nañ place moo tax moom mii Abdurrahman ibn Awf la na Omar ne bi mu naan wee lan moo tax ngay dugal kii nii suñu moroomu doom bi ci suñu biir te ñu am doom yi toll na mu ne ko yow xam nga dëgg dëgg Mawlana Ibn Abbas place am yow xam nga ko ak ni mu place am ci yonent bi alayhi yow yaay ki ñoo xam ci la leen doon laaj iza jaa nasrullah ah ba ñenn ñi ñoom ñu ne bon mooy rek tekki ñenn ñi tekki ko littéralement ñeneen ñi waxuñ dara Seydina Abdullah ibn Abbas ne loolu man mu ne ko ndax loolu nga mu ne déedéet man li may wax mooy yonent ma lay saar saam suñu borom tabaaraka wa taala daf ñu ko tàgge suñu biir daf ko tàgge fekk mu ngi suñu biir ah kon mooy mii mooy Ibn Awf radiyallahu taala xam na ci dara moo tax te ñoo nekku ñoon gene boobu kii gone la bon duma ma jële ci moom non kaa kuntu uqri'u rijalan min al bu dee am na ñeneen ñuy wax leneen waaye lii nii li nga xam ne moom lay wane mooy moom moo leen doon jàngal alquran yenn yi nga xam ne ñoom jotuñu ko woon a dajale te Mawlaana Ibn Abbaas dajale woon ko kuntu nekkoon naa uqri'u rijalan min al muhajirin doon jàngal ñi nga xam ne lenn ci muhajiruna yi alquran minhum abdurrahman ibn awf bokk na ci ñoom seydna abdurrahman ibn awf radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah léegi mu ne fa baynama ana fi fa baynama ana fi manzilihi bi mina mu ne benn bés fekk ma nekk fi mu daloon mina fekk ajj lañ demoon mu wa huwa inda Umar ibn al-Khattab fi aaxiri hajjatin hajjaha mu dëppoo dernier ak gi nga xam ne moom la Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daal di aj mooy anam bu mujj l'an 23 ah mu dëppoog at moomu nga xam ne moom la Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa ardaahu daal di mujjee aj muy ci atam moomale nga xam ne ci après juste ci lañ ko faat moom Seydina Umar ibn al-Khattab comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci tarjabaam walillaahil hamdu wal mu ne ci fekk ma ñëw nag dalwaayu Seydina Abdurrahman ibn Awf di ko xaar fekk mu ne woon kër se ci mu demoon nekkoon ci Seydina Umar ñu nekk Mina foofu ci aj gi mu ne id rajaa ila id ma ko doon xaar nag Seydina Abdurrahman ibn Awf daal di agsi fi ci dalwaayam fekk maa ngi koy xaar man Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu fa qaala mu ne law ra'ayta rajulan ataa amiral mu'miniin al yawma fa qaala yaa amiral mu'miniin hal laka fi fulaan yaquul law qad maata umaru laqad baaya'tu fulaanan fa wallaahi maa kaanat bay'atu abii bakrin illaa falta fa tammat waaw ah. fa ghadiba umaru nee na Seydina Abdurrahmaan ibn Awf daal di bi mu agsee ci man Ibn Abbaas fekk ma koy xaar ci daluwaayam mu ne ma ah yow Ibn Abbas di tey boo gisoon tey boo gisoon amirul mu'minin tey benn waaye dafa dikkal amirul mu'minin di Seydina Omar ibn Khattab naan ko yow amirul mu'minin eh maa ngi lay mettre en garde dégg nga diw li wax di ko kalaame benn waay boo xam ne dafa doon wax ne eh, bu dee ne Seydina Omar génn na àddina de ah ah. bu génnee àddina kon diw lañuy jaayanteel waaw mu naan hallaka fulaan law ndax yow lan ngay ci ci diw yaqulu ndax mu ngi naan kat yow Omar mu ngi naan yow amirul mu'minin law qad maata Omar cëy bu Omar faatoo woon laqad baayatu fulaanan kon diw laay jaayanteel waaw fa wallahi waaja muy nettali la waaja wax ne maa ngi wàcc ci yàlla waaja wax loolu maa kun maa kaanat nekkuloon bay'ata abi bakrin illa falta ndax jaayanteeg seydna abu bakar mooy ci soudainement la xewe woon mooy dafa gaawoon lu gaaw la ew ndax xam nga bi ñuy dem nii bi ñu jógee waajooju woo seydna omar ci ginnaaw wiir bi naan ko gaawa naan ko yab nal mu naan ko waaye ba ma wayewu ñu ngi fii nekk ci mbiru yonent bi alayhi salaatu salaam di ko toppatoo nga naan ma ay ay ay yabnal xattaab wa yow alayka ilayka anni waay sori ma waayow ñun soxla ñu ngi soxlaal leneen mu ne ko nag gis nga na gaaw ndax waa Ansaar daje nañ te mën naa indi xeex seen daje boo bële xam nga bi ñuy dem ñoom pour dem xool lan moo xew ak lan la ñuy wax ak lan moo xew mais mooy fal kenn taxu leen woon a jóg bañ demee ñu fekk affaire bi ni mu demee noonu Seydina Omar ne léegi Seydina Abou Bakar tallalal sa loxo ñu jaayanteeg yow ñu jaayanteeg loolu lañ naan faj moom lañ naan euh, euh, waa ji ne fa wallahi maa ngi wàcc yàlla maa kaanat bay'atu abi bakrin illa falta jaayanteeg sayyidina abu bakar nekkul woon lu dul radiyallahu anhu lu dul ci mbetteel la doon mooy ci lu gaaw loo xamante ni dañ faa demoon doon lijjanti da mbir yëg kii ñu ne léegi fokk ñu am ji ñu daal di ne nañ ko fal ñu fal ko nit ñi jaayanteeg nit ñi jaayanteeg moom après lañ dem ci jàkka ji nit ñi jaayanteeg jullit ñépp jaayanteeg moom waaye début bi mbooloo moomu nekkoon ci saqifatu bani sa'ida min al ansaar ak ñooñu mbooloo su ndaw soosu ci min al muhaajiriin ñoo ko def radiyallahu taala anhum wa ardaahum nee na seydna abdurrahman ibn awf mooy wax di nettali ibnu ibnu abbas fee mu léegi ci seydna umar ibn al xattaab ci ajj fii ci mina li mu dégg am ku ñëw ne ko am na ku wax lii mu ne fa ghadiba umar waaw mu ne waaw euh, euh, maa kaanat bay'atu abi bakrin illa falta fa tam tammat mooy ci Souleymane la xewoon am mbooloo mu ndaw ñoo ko de ñoo ko faloon après mu mat mooy nit ñépp ginnaaw gi ñu jaayanteeg moom ci jàkka ji comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee insha allah fa ghadiba Umar Seydina Umar daal di mer li ko merloo mooy nit ñoo xam ne ñu ngi fi naan dañuy jaayanteeg diw bu génnee àddina ta mbir mi war a nekk suuraa loo xam ne dañ koy waxtaane jullit ñi waxtaane ko seen biir ñi nga xam ne ñooy ahlul di wal hill ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi biñ moom équivalent lañ naan grands électeurs bu doon tey mooy ñi nga xam ne ñoo intègre te ñoo xam ñooñu ñooy fal kantaa ñépp falandoo ñu naan démocratie ne ñépp falandoo ñi xam di kii les ñi nga xam ne dañ leen a teel a influencé di voter ñu fal koo xam ne moo tax dañuy fal ñépp di rëccu rek daanaka kuñ fal ñépp rëccu rek loolu nag du demee noonu nag ci lislaam moo tax Seydina Omar wala rek benn groupe taxaw fee ne ñun fal nañ kii mu jeex léegi yéen a xamaa léegi ñun jeex na moo loolu merloo léegi nag mu ne fa ghadiba Umar Seydina Abdurrahman ibn Awf daal di mer am na nag ah, al imaam al haafid ibn mu ne kooku ki mu doon wax ne bu bu Seydina Omar génnoon àdduna moom lay fal moom lay jaayanteel mooy Talha ibn Ubaydillah mu ne axrajahu al-Bazzaar min min tariiqi Abi Ma'shar an Zayd ibn Aslam an abiihi wa an Umar mawlaa Ghafra mawlaa Ghufra ah, ah, mu ne mawlaa Ghufra ñoom ñaar ñu ne qadima ala Abi Bakr wax ne mbir mi kooku mooy ki ñëwoon moom la ñuy fal après Seydina Umar moom la ñuy jaayanteel mooy Seydina Talha ibn Ubaydillah talxatul xayr waaw mooy ñu def ko après saa ñu waxtaan ci kenn après amul dara Seydina Omar ne mer ci wax jooju kooku wax aji wax jooju ki ñëw nettali ko lool nee na fa ghadiba Omar Seydina Abdurrahman ibn Awf mu ne Seydina Omar daal di mer thumma qaala ginnaaw gi mu ne radiyallahu anhuma inni insha allahu la qa'imun al-ashiyata fi an-nas fa muhaddiruhum haa'ulaa'i alladhiina yuriiduuna an yaghsibuuhum umuurahum nee na Seydina Omar ne inni inshaa Allah bi mu déggee waa wax loolu mu mer nettali ko la la mu nettali ne am na ku mu dégg mu wax ko ci aj gi Seydina Omar ne inni de man inshaa Allah bu soobee yàlla ngoon dinaa def discours dina wax ak nit ñi fii ci Mina daal di leen mettre en garde ci nit ñuy xalaate ñu mel nii mooy di fal koo xam ne kenn du ko waxtaane après te kenn du ko waxtaane tamit au début duñ ci waxtaan dara dañuy ñëw rek imposer nit te xam nga naa Omar radiyallahu anhu loolu mu doon bañ après xew na mooy kañ la xew ci Umayya yi temps Banu Umayya xew na mooy dañuy ñëw diwoo fi ne woon génn na àddina dooma fii ne jeex na saañ waxtaan loolu nag ba wute nag li Seydina Muawiya doxale ah Seydina Muawiya radiyallahu anhu moom da ci waxtaan Yazid même fi teg am daf ci waxtaan ak nit ñi ne leen ngir ñu teg ko fi ngir ba nit ñi commencé woon ne dañuy jaayanteeg moom te ña ko doon def ñenn ñi ay saxaaba lañ voilà mais après moom li fi xewoon mooy ñi ci tegu ñoo fi jóge seen doom la ñuy teg loolu Seydina Omar doon bañ nag mooy mu nekk loo xam ne héréditaire nit ñi naan da ngay xëy waa ji jóge na fi kii fi ne jeex na loolu la doon bañ <laughs> looloo ko merloo woon pourquoi duñu waxtaane mbir mi ñi nga xam ne. ñoom ñooy sangu jullit ñi minal muhaajiriina wal ansaar ñoom ñoo war a gis seen biir wala sax muhaajiruuna yi nga xam ne rawatina surtout ñoom nga xam ne ñoom comme li Seydina Siddiq di wax ne ñoom ñoo ñi war a jiite mais ñooñu seen sang yi ci ñoom al muhaajiruuna al awwaluun al mu'minuuna al awwaluun awwalu man aamana bi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam mais ñu kay ñoo war a jiite. te ñoom ñoo war a waxtaane seen biir kan la ñuy fal comme moom Seydina Umar ibn al-Khattab bi muy génn àddina noonu la def dafa teg benn collège ne Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina Ousmane ibn Affan Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas Seydina Abdurrahman ibn Awf Seydina Talha ibn Ubaydillah ne mbir mi du génn ci yéen ñi ah ah mooy ne xilaafa gi mënula génn ci yéen ñii Seydina sama doom Ibnu Umar na leen super na na fekk rek waaye dara ci amul man la nekk njiit man la jiite tous day day superviser waaye jiit bi man la génn ci lii yéen nag def leen suuraa waxtaane leen seen biir ngeen xool yéen sangu nit ñi kan ngeen di fal ci seen biir ndax yéen ñi ñépp tuwuffiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ankum raad buur yàlla yonent bi aleyhi salaatu salaam génnul àddina lu dul yow kontaan na ci yow Ali ibn Abi Taalib gërëm na la yow Usmaan ibn Affaan yonent bi aleyhi salaam bi muy génn àddina gërëm na la mooy kontaan na ci yow yow abu yow kii nu mu tudd Sa'd ibn Abi Waqqaas naka noonu xaalu Rasuulillah di nijaay yonent bi aleyhi salaatu salaam yow itam bi muy génn àddina gërëm na la Abdurrahmaan ibn Awf yow tamit bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu bi génn àddina gërëm Talha ibn Ubaydillah Talhatul Xayr ak az-Zubayr ibn al-Awwam yéen ñii ku ci nekk Yonent bi sallallahu alayhi wasallam gërëm na la bi muy génn àddina yéenay sangu nit ñi xool leen seen biir kan di fal seen biir. lii la war a demee mooy shura wa amruhum shura baynahum comme ni ko alquran wax seen mbir dafa war a nekk lu ñuy diisoo di ko waxtaane mais du ñu toog di imposer ay nit tël kii la mu jeex ku wax ñu rëq sa ndigg non loolu amul. loolu nag la Seydina Umar ibn al-Khattab doon di ko ragal xeetu yonent bi alayhi salaatu tax mu ne dinaa taxaw waaw mu ne inni insha allahu taala la qa'imun al-ashiyata fi an mu ne bu soobee yàlla ngoon dinaa def discours fii nii ci Mina ci aj gi fa muhadhiruhum haula ma mettre en garde nit ñépp jullit ñi nga xamante ne gaa yooyu nga xam ne xalaat yu mel nii lañ yar bëgg foqar ci mbiru nit ñi jël ko accaparer ko ñoom kese di décider kan mooy jiite seen biir mooy fal kenn ne ku wax ku wax lu wuteeg lii ñu duma la sans ñu daal di consulter kenn nit ñi daal di ciy waxtaane ah léegi rek ñu bëgg en plus li ko gën a naqari mooy ñu bëgg a tegtaloo ci jaayante guñ jaayanteeg Seydina Abou Bakar ne soudainement la xewoon comme que loolu lu nekkuloon lu ñu loo xam ne moom c'était c'était c'était prémédité luñ doon waajal di ko di ko ngir fal ko mooy dañoo dem problème am ci saa si fal ko noonu ngir fay problème bi ngir fitna gi fay comme li waa wax ne bu ngeen gaawul xar bu xare dina am guerre civile man na fee am ñu fal ko ngir lool fay léegi ñooñu bëgg nag après mooy après ci la mbir affaire bi mate mooy ñoom liñ bëgg mooy bu ñu falee kenn après bon dara nit ñi. forcément dinañ nangu waaw ci nii wala ci naa waaw sëy naaw maanaam loolu la doon bañ mukk lu tax ñuy nanguloo nit ñi ci lool hein mu ne kon ngoon dinaa taxaw daal di def ab discours fii mettre en garde nit ñi ci ñooñu le xaala Abdurrahman Seydina Mawlana ibn Abbas mooy nettali mu ne Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah nee bi Seydina Umar ibn al waxee loolu xam nga fa la ne woon Mawlaana Ibn Abbaas nekk moom fi mu dal dal waayam di ko xaar fekk moom Seydina Abdurrahmaan ibn Awf mu ngi ci amiirul mu'miniin wa thani xulafaa ar-raashidiin al-mahdiyyiin abu abu abu ah, ah, ah, abu Hafsin Seydina Umar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu nee na man Abdurrahmaan ibn Awf ma ne ko fa qultu ma ne ko yaa amiiral mu'miniin laa taf'al waaw ma ne ko yaa amiiral mu'miniin laa taf'al waaw waaw maa ne ko yaa amiral mu'miniin yow njiitu jullit ñi laa tafal bul def lool de mooy discours nga nar man dama lay conseiller man Abdurrahman ibn bu ko def de fa innal mawsima yajma'u ra'a an-naasi wa ghawgha'ahum fa innahum hum alladina yaglibuuna ala qurbik xiina taquumu fi nnaas wa ana axsha an taquuma fa taquula maqaalatan yutayiruha anka kullu mutayir kullu mutayirin wa an laa ya'u wa an laa ya'uha wa an laa yada'uha ala mawaadi'iha fa ahmil hatta taqdama almadina fa innaha daaru alhijra wa sunnati fa taxlusu bi ahli alfiqhi wa ashraafi nnaas fa taquula maa qulta mutamakkinan fa ya'i ahlul ilmi maqaalatak wa yada'uunahaa alaa mawaadi'ihaa Seydina Abdurrahmaan ibn Awf lii mooy ànd albitaanatu saaliha waaw nekk njiit du tax duñ la wax dëgg wala sax duñ la mooy lii conseil kese la Seydina Omar bu ko neexoon da jàpp li li mu wax te am na dëgg waaye nit kiy nekk njiit mooy façon njiit bu mu ne boo gisee ne kat lii mu nar a doxale jàpp nga ne du la gën a mat yow war ngaa permettre am droit wu bul ragal mooy diw wala boog bon moom moo may moo may ceebal sama kii woo oh, moom mooy sama je suis le du président bu ma gisee mu nar a def lu dul noonu mais loo xam ne jàpp naa ne gënut non seulement ci mbiru nguur gi gënul ci mbiru réew mi da naan ko ah nii nga a def de naa ne nga defe woon neneen moo gën loolu loolu dara newu ci sunna Seydina Abdurrahman ibn Awf mu ne ko bul def lool parce que bu fi def discours fii ci Mina de parce que gis nga aj ji fii fa inna al mawsima yajma'u ra'a waaw waaw ñi fiy dajalo mais mooy ñépp a fiy dajalaa ah. mooy nit ñi ñépp fiy dajaloo ñu xam ak ñu xamul ak surtout ñoom ñoo fépp mooy mooy ñi nga xam ne wax dëgg yàlla du ñuy boroom xam-xam ñoo fi ëpp waaw mooy awaam yi ñoo ñoom ñoo fi ëpp ah mooy du ñu xam de te tamit ay nit lañ yoo xam ne seen dégg-dégg mooy seen dégg-dégg ci fiq dafa des mooy kawewul mooy mbooloo yëpp rek mbooloo mi fi ñu bari nii aj nee ñi ëpp ñii eh, yaa amiral mu'minin ñi ñëpp ñu fi nekk duñu ay boroom xam-xam te yow fa innahum humul ladina yaghlibuuna ala qurbik gis nga boo fi wootee ne da ngay def benn discours ñoom ñoo ñi njëkk ñëw ndax dañ naan yii mooy euphorie géeg ak xee xër gi ñoo njëkk ñëw ñoo lay gën a jege bu njëgee ne ah amirul mu'minin Umar ibn al war naa def discours bu mag tey fii ci Mina ñéppay gaaw ñëw te ñoo lay gën a jege waaw fa innahum hum alladina yaghlibuuna ala qurbika hiina taquum fi nnaas wa ana axsha te nag ibnu awf damay ragal an taquuma fa taquula maqaala nga taxaw wax fi loo xam ne yutayiruha anka kullu mutayir wax loo xam ne ñoom mooy duñu ko xam de waaw duñu ko xam de nga wax loo xam ne dañ koy jël yenn ko yóbbu ko ba te te duñu xam yow li nga wax teg ko mooy xamuñu li nga wax ba pare ñu daal di koy jël yóbbu ko foo xamante ne nii wuute na ak yow la nga jublu ci wax ji mooy dañuy interpréter say wax dangay wax ñu jàpp lii jàpp ci dégg ci lii alors que waxoo woon loolu jubluwoo woon ci sa wax loolu waaw loolu moo tax wax ak euh, ngan di mbooloo nii mu mu xaw a mu jafe <laughs> ah wa an laa du ñu comprendre li nga wax wa an laa yadauha ala mawaadiha ñu dem nag di ko interpréter di ko teg feneen fu wute yow li taxoon ngay wax kon nag fa amhil hatta taqdama al madina man ibnu awf abdirahman radiyallahu ta'ala anhu wa ardah man li nga xam ne moom laa lay conseiller yow amir al mu'minin umar ibn al khattab mooy radiyallahu ank mooy ne defal ndànk ba ni ngay dégmale madinatul munawwara fa innaha daarul hijra ndax foofu kat mooy këru hijra gi mooy sunna mooy këru gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wasalaam te mooy këru sunna wallahi al madina huwa daaru sunna mooy këru sunna idhab ila al madinatu al toogal sa kër dugg xalaqaatu alqur kii xadiis yi yi jàngale xadiis xam-xam yi biir madinatul munawwara ni nga xam ne noonu la jataayu xam-xam yi wallahi mooy xalaqa mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy daaru daarul hijrati wa sunna mu ne ko boo demee foofu fa taxlusa bi ahli al fiqh wal ashraaf nga wéetoog nekk fa nga jote ñi nga xamante ne mooy ña fay nekk mooy ahlul fiqh ñi nga xam ne nag ñooy ñoo dégg fiqh dëgg dëgg dégg diine gi dëgg dëgg dëgg muy saxaabaay yonent bi alayhi salaam yu mag yi foofu la nga boo demee foofu fala Seydina Usmaan ne ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib ñoom Seydina uh, Urwa ñoom ñoom Seydina kii boobu Zubayr ibn al-Awwaam Talha ibn Ubaydillah ñoom Seydina Suhayb ibn uh, Amr ñi nit ñi foofu lañ ne gaa yooyu foofu lañ ne ñoom kis kii boobu uh, Suhayl non non Suhayb ar-Rumi ak ñoom ñépp ponkalu saxaaba yi foofu lañ ne ñoom foofu la ñoom Anas ibn Malik ne fa la nit ñu màgg ñu nekk xadi ñooñu nga xam ne ponkalu saxaaba yi radiyallahu anhum min al-muhajirin wal ansar ahlul fiqh wal ilm wa ashraf an bu ko defee boo demee Medina foofu ba ñibbi nga dal di wax foofale la ngay wax mutamakkinan waaw fa yaa nga wax ko aisément nga wax li ngay wax dal wax ko mu jàpp wër yàlla jàppandal la ci lool fa ya'i boo waxee sa discours bi nga naroo fa ya'i ahlul ilmi maqalatak boroom xam-xam yi dinañu xam li nga wax wa yada'unaha ala mawadi'iha te dinañ la nga wax dinañ ko mën a teg dégg sa wax ndax ñoom ñoo ndax euh, <laughs> fahmu goog Seydina Ali doon wax buur yàlla jox ko jëp waaw ña ko buur yàlla jox nag Medina lañ ne ñooy taalibe yonent bi alayhi salaatu wa salaam yu mag ji waaw bu ko defee ñoom dinañ comprendre li nga wax xam ko teg ko palaasam wàcc ko wàcc waayam fa qaala Umar Seydina Umar bi mu déggee maw eh, eh, Seydina Abdurrahman ibn Awf wax lool li lépp moo ko nettali Abdurrahman ibn Awf moo ko nettali Ibn Abbas nee na fa qaala Umaru Seydina Umar ne ama wallahi inshaa Allah la aqumanna bi dhalika awwala maqaamin aqumuhu bil Madina nee na Seydina Omar radiyallahu ne wallahi maa ngi war ci yàlla ne dinaa taxaw taxawaay boo xam ne première xutba bu may def Medina bu ma fa bu dee buur yàlla yóbbu na ma fa ci jàmm muccal na ma ba ma nekk ba foofu àgg fa ñibbiwaat Madinatul Munawwara ma'wal islaam wa ma'wal mu'miniin dinaa fa taxaw daal di leeral li nga xam ne moom laa bëggoon wax mu nangu gis nga neewul la eh, yow na Awf xanaa gisoo ne man mer naa may wax ne fii laa bëgg a def nga may wax lu contraire yow xanaa da ngaa dof déedéet duñ waxe loolu kooku mustabid yooyu dictateur yooyu ma non l'islam xamul lool waaw al islamu rahimun ahli wal dafa war a nekk cordon ombilical loo xam ne day boole nit ñi ñi nga xam ne ñoo ko bokk da leen di boole waaye nekkul loo xam ne dañ koy jël def ko ay jaasi di ko fëggante déedéet yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu kii Seydina Abdul euh, Umar ibn al-Khattab mu daal di nangu li nga xamante ne nii mooy conseil Seydina Abdurrahman ibn Awf mu ne kon bàyyi na ko dootul nekk fii di discours fii nga xamante ne nii mooy madinatul fii di Mina day bàyyi ba àgg fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam waaw léegi bi nga xam ne ci la kon lool am lii la wax Mawlaana Ibn Abbaas Mawlaana Ibn Abbaas nag jàpp affaire bi ne haa Mawlaana nag jàpp affaire bi nag ne hii xaaral <laughs> baax na mu ne qaala ibnu Abbaas ibnu fa qadimna al-Madiina fi uqbi dhil hijja wala dhil hijja nee na ñu daldi dëgmal jóge ci aj ji ñëw Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ci fin wu weeru dhul hijja mooy aj gi jeex na ci fin bi ñu daldi jóge Makka ñëw mu ne fa lamma kaana yawmul jumu'ati ajjalna ar-rawaaha hiina zaaghat ash-shams nee gis nga ba àjjuma ji njëkk a jot ah ñu gaaw wuu <laughs> waaw waaw njëkkante ngir lan ngir yëpp waaw moo njëkkante ngir lan ba jant bi naka la jant bi jéng rek ma ma daal di fëx kay man Ibn Abbas gaaw. ngir teel a am place bu baax ci kanam ngir mën a déglu xutba bi Seydina Omar nar a wax laa ilaha illa allah man Mawlaana Ibn Abbaas de loolu du ma ko yée place bu baax laa yut jege Seydina Omar waaw nee na ma gaaw xatta ajida ci laa gaaw ñëw xatta xatta ajida Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl jaalisan ila ruknil mun minbar nee na maa ngi ñëw fekk Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl xam nga ko ah <laughs> Sa'id ibn xam nga ko sànq doon nañ tudd euh, ñiñ tudd sànq ñu mag ñooñ moom ci la ci ñooñ la bokk ah mooy al mubashirina bil janna Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl bokk Sayyidina Umar ibn al-Khattab ah bokk ci dix ñu yonent bi alayhi salaam ne bëggal leen aljana danga ko fàtte Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl nee na ma ñëw <laughs> fekk ko moom mooma moom laa fekk daal bi ma agsee man Ibn Abbas ma fekk Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl jaalisan ila rukn al minbar mu ngi toog ci pilier wu minbar yonent bi alayhi salaam waaw moom moom mooma place boobu laa doon ut waaye nag damaa ñëw fekk mu jiitu ma <laughs> akbar ah na après ma ne ko fa jalastu xawla nee na ah bi ma agsee fa jalastu xawla ma toog ci wetam tamus rukbati rukbata sama óom man ibnu abbas di laal óomam moom sa'id ibn zayd ibn amr ibn nufayl radiyallahu ta'ala anhu al-mubashshar bil janna mu ne falam anshab an akhruja Umar <laughs> nee na dañoo jékki rekk naka laa agsi toog rek Seydina Umar agsi an xaraja Umar mu dugg si di génn dugg si di agsi ci mel di dugg si ci jàkka ji jàkkaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne fa lamma ra'aytuhu muqbila bi ma ko séenee muy muy dëgmal di ñëw xam na ci minbar bi la jëm yee positionné naw naa man yee naa baas fii ma ne baax na léegi ma fii tey lay déggati mbir de nee na ma ne <laughs> ma ne bi ma seenee Seydina Omar di waaxu di ñëw fa qultu li Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ma ne Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ne ko nag ah ne ko la yaqulanna al-ashiyata maqaala lam yaqulha mundu istuxlifa fa ankara alay <laughs> nee na eh, ma ne Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl bi ma gisee Seydina Omar di ñëw ma ne ko xii eh, tey nag la fi gis nga Omar ibn al-Khattab di ñëw amirul mu'minin tey la fi wax day ji xutba boo xam ne masu koo wax bam nekkee xalifa ba léegi masu la def discours bu mel noonu nee na fankar alay Sa'id ibn Zayd ne waaw ah, non yow lu tax nan nga mën a waxe loolu nan la fi man a waxe loo xam ne ba nekkee xalifa ba léegi waxu ko mais am na ci riwaaya boo xam ne <laughs> riwaaya imaamu Maalik bi dane foofu dane lam yaqulha la yaqulanna al-ashiyata maqaalatan qabla waaw <laughs> ah. léegi foofu da ne euh, kii euh, Mawlaana Ibn Abbaas bi mu gisee Seydina Omar bi ñëw da ne kii Seydina Sa'id ibn Zayd ibn euh, Nufayl ne ko tey la fi Omar amirul mu'minin tey la fi wax wax joo xam ne discours boo xam ne kenn ku ko jiitu ma su koo wax ci kaw minbar bi nee na nag bon. Sa'id ibn Zayd kanam xoolaat ma kanam weddi affaire na yow lan nga mën a waxe lool lan nga mën a waxe loolu moo tax ci riwaaya Sufyaan mu ne fa ghadiba Sa'id <laughs> waqa <laughs> déggee ma wax lool Sa'id ibn Zayd daal di mer <laughs> waaw waaw euh, euh, mooy lan nga mën a waxe lool fii Seydina Abu Bakar taxawoon hein ñi fi masa taxaw yëpp nga ba ne moom mii dina fi wax tay loo xam ne kenn masu ko wax ah mu mer neewul ne eh, sama mbokk la waaw waaw wax nga dëgg wax nga dëgg non non non non non mu jaama la non waaye Seydina Mawlana Abbas en fait lim ko bëggoon a daf bëggoon a attirer attention am ci déglul bu baax yaa Sa'id tay li amirul mu'minin nar a wax rawatina tay jàpp ko loolu rek la bëggoon a wax waaw <laughs> nee na wa qaala maa asayta an an yaqula maa lam yaqul qabla mu ne ma lan nga yaakaar ne ah moom dina fi wax loo xam ne yaakaar nga dina fi wax loo xam ne kenn ku ko jiituma su ko fay wax ah nee na après fa jalasa Umar Seydina Umar ñëw yéeg ci minbar bi fa jalasa Umar ala al minbar Seydina ñëw toog ci kaw minbar bi fa lamma sakana sakata al bi nga xamante ne ci la noddukat yi noppi qaama mu jóg taxaw fa asna ala allah bima huwa ahlu mooy ajjuma rek xam nga ni muy demee imaam bi day ñëw bu duggee lii mooy sunna day toog day ñëw dugg toog léegi noddukat yi jóg ñu noddu waaw ñu daal di noddu léegi euh, mu daal di euh, jóg waxoon nañ la nag wala non loolu nañ continuer loolu gisoon nañ affaire nodd ak yooyu moom gisoon nañ ko léegi fa asna ale ala huwa ahlu mu tudd buur yàlla sant ko li nga xam ne moo yelloog moom summa qaala mu ne amma ba'd ginnaaw gi seydna omar ne radiyallahu taala anhu amma ba'd ginnaaw lii ginnaaw yim sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam asna ala allah bima huwa ahlu mu wax amma ba'd fa inni qaa'ilun lakum maqaalatan qad quddira lii an aquulahaa laa adrii la'allahaa bayna yaday ajali faman caqalahaa wa wa'aahaa falyuhaddis bihaa haysu intahat bihi raahilatuhu wa man xashiya an laa yacqilahaa falaa uhilla li ahadin an yakdiba calayya inna Allaha bacasa Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bilhaqq wa anzala calayhi alkitaab fa kaana mimma anzala alayhi aayatu rajm fa qara'naaha wa aqalnaaha wa wa'aynaaha rajama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa rajamna ba'da fa akhsha in taala binnaasi zamanun an yaqula qaa'il wallahi ma najidu ayata ar-rajm fi kitabillahi fayadillu bitarki faridatin anzalaha Allah war-rajmu fi kitabillahi haqqun ala man zana idha uhsina min ar-rijali wan-nisa idha qamat al-bayyina aw kana al-habalu awil i'tira al al al al al habalu awil i'tiraf summa inna kunna naqra'u fiima naqra'u min kitaabillahi an laa targhabu an aabaa'ikum fa innahu kufrun bikum aw an targhabu an aabaa'ikum aw in ko inna kufran bikum an targhabu an aabaa'ikum alaa summa inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa laa tutruuni kamaa utriya isa bnu maryam wa qulu abdullahi wa rasuluhu thumma innahu balaghani anna qaa'ilan minkum yaqulu wallahi law maata umaru baaya'tu fulaanan falaa yaghtaranna imru'un an yaqula innama kaanat bay'atu abi bakrin falta wa tammat alaa wa innaha qad kaanat kadhaalika walakin allaha waqaa sharraha wa laysa minkum man tuqta'u al-a'naaqu ilayhi mithlu abi bakr man baaya'a rajulan an ghayri mashuratin min al-muslimin fala yubaaya huwa wala alladhi baaya'a taghirratan taghirratan an yuqtala wa innahu qad kaana min khabarina hiina tuwuffiya rasuulullahi hiina tawaffa allahu nabiyyahu sallallahu alayhi wa sallam illaa anna al-ansaara khaalafuna wajtama'u bi asrihim fi saqiifati bani saa'ida wa xaalafa anna Ali ibn Abi Ali wa Zubayr wa man ma'ahumaa wajtama'a al-muhaajiruuna ilaa Abii Bakr faqultu li Abii Bakrin yaa Abaa Bakrin intaliq binaa ilaa ixwaaninaa haa'ulaa'i mina al-ansaar fantalaqnaa nuriiduhum falammaa danawnaa minhum laqiinaa minhum rajulaani saalihaani fadakaraa maa tamaalaa alayhi al-qawm faqaalaa ayna turiidaani yaa ma'shara al-muhaajiriin faqulnaa nuriidu ixwaananaa haa'ulaa'i mina al-ansaar fa qaala laa alaykum allaa taqrabuuhum uqduu amrakum fa qultu wallahi lana'tiyannahum fantalaqnaa hattaa ataynaahum fi saqiifati banii saa'ida fa idaa rajulun muzammalun bayna dhahraanihim fa qultu man haadaa fa qaaluu haadaa sa'du bnu ubaada fa qultu maa lahu qaaluu yuu'ak falammaa jalasnaa qaliilan tashahhada xatiibuhum fa athnaa ala allahi bimaa huwa ahluhu thumma qaala amma ba'du fa nahnu ansaarullah wa katibatul islam wa antum ma'shara al-muhaajiriina rahtun wa qad daqqat wa qad daffat daaffa min qawmikum fa idhaa hum yuriiduuna an yaxtaziluuna min aslinaa wa an yahduunanaa min ana min al-amr falammaa sakata aradtu an atakallama wa kuntu qad zawwartu maqaalatan a'jabatnii uridu an uqaddimaha bayna yaday abi bakrin wa kuntu udaari minhu ba'd al-haddi falamma aradtu an atakallama qaala abu bakrin ala rislik fakarihtu an ughdibahu fatakallama abu bakrin fakaana huwa ahlama minni wa awqara wallahi ma taraka min kalimatin a'jabatni fi tazwiiri illaa qaala fi fi badaaha fi badiihatihi mislaha aw afdala minha hatta sakat fa qaal maa dakartum fiikum min xayrin fa antum lahu ahd walan yu'rafu walan yu'rafa haadhal amru illaa li haadhal hayyi min quraysh hum awsatu al-arabi nasaban wa daara wa qad raditu lakum ahada haadhayni ar-rajulayni fabaayi'uu ayyuhaa ayyuhaa ayyuhumaa ayyahumaa shi'tum fa akhadha biyadii wa biyadi abii ubaydah ibn al-Jarrah wa huwa jalisun baynana falam akrah mimma qaala ghayraha kaana wallahi an uqaddama fatudraba unuqi fala yuqarribuni dhalika min ithmin ahabba ilayya min an ata'ammara ala qawmin fihim Abu Bakr allahumma illa anna an tusawwila ilayya nafsi inda al-mawti shay'an la ajiduhu al-an fa qaala qaa'ilun min al-ansaar ana judayluha almuhakkak wa uzayquha almurajjab minna amir wa minkum amir yaa ma'shara quraysh fa kathura al-laghat wa irtafa'at al-aswaat hatta fariqtu min al-ikhtilaaf fa qultu bsut yadaka yaa abaa bakrin fa basata yadahu fa baaya'tuhu wa baaya'ahu al-muhaajiruun thumma baaya'athu al-ansaar wa nazawnaa calaa Sa'd ibn Ubaada fa qaala qaa'ilun minhum qataltum Sa'd ibn Ubaada fa qultu qatala allahu Sa'd ibn Ubaada qaala Umar radiyallahu anhu wa inna wallahi ma wajadna fiima hadarna min amrin aqwa min mubaayi'ati Abi Bakr xashiina in faaraqna alqawma wa lam takun bay'a an yubaayi'u rajulan minhum ba'dana fa imma baayi'naahum ala ma la narda wa imma nuxaalifuhum fa yakunu fasaadun faman baaya'a rajulan ala ghayri mashuratin min al-muslimin fala yutaaba'uhu wala alladhi baaya'ahu taghirratan an yuqtala allah wallahi xam nga lii gudd na xam nga lii c'est gudd lii gudd na Mawlana Ibn Abbas noonu la ko déggee mokkal ko ah. léegi kat moo ko mokkal ci ñun ah pas moi <laughs> yooyu pas moi pas moi pas moi <laughs> seet leen keneen <laughs> man moom mokkal waa ah, waa yow lan dégg lii di mokkal lan <laughs> da da saay ma rek saay ma xool fi mu ko biddaa ah. hadith bi ci sahih imaamul Buxaari wala nga jox ma musnadu al imaamu Ahmad léegi ma ne ko ciix tee di liir man jàpp ma Allah Allah hmm? ah nee na Seydina Omar radiyallahu anhu kon nii la wax lii mooy discours bi <sighs> bon euh, vingt minutes ñu dese léegi dañ ciy wax bu matul après ñu àggale ko bii di ñëw insha allah <laughs> bi mu santee yàlla bàkk ko mu ne am ma ba'd ginnaaw lii xutba aljuma fa inni Seydina Omar commencé ne fa inni qa'ilun lakum maqala qad quddira li an aqulaha ne mbooloo mi maa ngi wax ak yéen wax joo xam ne buur yàlla moo natt ne dinaa ko dogal ne dinaa ko wax ak yéen mooy moo ko dogal moo tax mu ne insha ba mu nee Mina buur yàlla insha allah bu soobee buur yàlla bu ma demee Medina bu ma delloo ah madinatu rasulillahi alayhi afdalu salatu wasalaam première taxawaay ma fay taxaw dinaa wax ak nit ñi ah kon mu ne kon yéen fa inni man qaa'ilun lakum maqaala dama leen di wax wax joo xam ne qad quddira lii an aqulaha buur yàllaa dogal ñu wax ma ko dañuy xaw a gaaw nii pour ñëw ci bay'a gi fii ñu nga xam ne moo ñu gën a soxal insha allah ah laa adri xawma la allaha bayna ajali xawma nag lii may wax mooy juste avant may damay waaji génn àddina waaw maa ngi koy wax buur yàlla loolu la dogal natt ko ma wax ko mais xawma waaye mooy firasatu Umar ibn al-Khattab al-muhaddath ah radiyallahu ta'ala anhu mooy xamoon na ne fan yi lay génn àddina moo tax juste quelques jours lañ ko faat allahu akbar ah mu ne xaw ma ndax lii dafa nekk sama kanamu li jiitu sama génn àddina li may mujjee wax bokk ci may mujjee wax déglu leen ma nag fa man aqalaha wa biha haythu intahat bihi rahilatuha képp koo xam ne discours bii may def wax gii may wax di leen ko xutba gis nga xutbatul jumaa voilà fi maslahaay jullit ñi gis problème bu nar a am ci biir jullit ñi fitna bu nar a jóg ay nit taxaw yoo xam ne fitna la ñuy woote wala la woote même bu dee jubluwuñ ci lool waaye mën na koo indi imam bi dafa war a taxaw mettre les points sur les i leeral loolu mettre en garde nit ñi ci phénomène yu mel noonu Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu taala anhu wa koo xam ne lii may wax takk ko jàpp ko xam ko fal yuhaddis na ko waxtaane ba fu fu fu war waayam dal rek mooy fu mooy fu mu mën a àgg fu mu mën a nekk fu ko war waayam monturam mën a yóbbu mooy fu mu di nekk ci kaw suuf fu mu mën di dem mën naa nettali li ma wax mën na koo reprendre mais à condition que mu jàpp sama wax mu bañ koo travestir changer li may wax wala boog mu bàyyi li ma wax di wax compréhension waaw waxuma kooko de moo tax mu ne wa man xashiya an laa yaqiluha fala uhillu li ahadin an yakdhiba alayhi képp koo xam ne moom ci boppam jàpp na ne ah mën naa bañ a mokkal wala jàpp ba takk lii may wax man Umar ibn al-Khattab lii ma nar a wax fala uhillu daganaluma li ahadin daganaluma kenn an yakdhiba alayya mu may waxal lu amul waaw kenn dem fenn ginnaaw bi ma waxee sama discours bi yow takkoo li ma wax mokkaloo ko koy Ibn Abbas fi mokkale yow mokkale woo ko noonu ñëw di wax naan di wax naan Umar wax alors que yow sa compréhension bopp ngay wax ak li nga foog ne laa wax mu ne képp koo xam ne manoo takk sama wax jàppoo ko mokkaloo ko daganalu la ngay nga may feral di ma waxal loo xam ne waxuma ko wala ibn al waaw inna allah léegi lool mettre en garde la waaw attirer attention wu ci nit ñi waaw booy nettali ñun wolof moom war nañu dégg yu mel nii waaw moo tax suñu nettali daanaka dara du baax parce que waa ji bu dee nit ñoo xam ne yow bu dee dangaa nekk koo xam ne bu ñu waxee sàmba yow moodu ngay dégg après booy nettali nettali isaa booy kii après nga nettali euh, ngañ booy bind bind ngañ booy nettali nettali euh, demba kooku xam nga ne kooku moom takkul kooku manu la doxal dara ay waxam du valable moo tax mu ne nag képp koo xam ne manoo takk sama wax ku ko mën a takk man nga fu la neex man nga faa répété waat li ma wax man ngaa dem nettali ko fa waaw waaye nag manul loolu mu may waxal lu amul di ma wax leen li ma bëgg wax li buur yàlla natt ma war koo wax tey inna allaha ba'atha muhammadan sallallahu alayhi wa sallam mu ne buur yàlla hein moo yónni seydina muhammad moo ko yebal alayhi bil xaq ci dëgg wa anzala alayhi al kitaab mu wàcce ci moom téere nekk na muy alquran mimma allah ci li borom bi bokk na ci li mu wàcce noonu ci alquran aayatu rajm aaya bi doon wax ci ku sangewu koo xam ne mas naa sëy ba pare njaaloo ko dañ koy xaaj ay xeer bam dee bokkoon na ci aaya fa qara'naaha doon nañ ko jàng ci alquran la nekkoon wa aqalnaaha takkoon nañ ko wa aynaaha takk ko wattu ko mokkal ko rajama rasulullah te ndawul yàlla li ci boppam am na ñoo xamante ni def na raj mu boobu appliqué na ko ci ñoom mooy lapidation boobu ñuy def ki nga xam ne dafa masoon a sëy waxoon naa la ko ku mooy ku mas a sëy même bu dee tas na en deux mille en l'an deux mille daal di njaaloo la laa deux mille trente deux mille ba deux mille trente amu fi soxna bu njaaloo yi dañ koy raj lool mu ne loolu noonu yeneen ma lay saa saam rajama rasulullah def na ko war a jam naa baada ñu itam ñu appliquer appliquer sentance boobu suñu borom te fa axsha in taala binnaasi zaman man ibnul xattaab nag damay ragal ne bu jamono yi avancé mooy àddina di dem jamono yi di avancé an yaquula qaa'il ba nit mën a taxaw taxaw benn nit taxaw naan wallahi ma najidu aayata rajmi fi kitaabillah di waat ne fekkewuñu naan trouvé wuñu aayatub rajmo aaya bi wax loolu ci kitaabullah ah ba tax duñu ko appliquer fa yadillu te bu ñu ko defee dinañu sànku de bi tarki faridatin anzalaha allah ndax bàyyi gu bàyyi li nga xamante ne mooy farat goo xam ne sentence boo xam ne farata la ñu war koo appliquer boo xam ne borom bi tabaraka wa taala moo ko wàcc allahu akbar allahu akbar hada ma qaalahu Umar ibn al-Khattab amiru al-mu'minin wa thani al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin abu hafsin radiyallahu taala an léegi nag dama lay laaj kon ñun ñun dañoo dañoo war a sànku la ñun sànku <laughs> benn aay la de benn teg la ne damay ragal ëllëg bu ko bu comme que parce que loolu mooy euh, aaya la boo xam ne ci alquran la newoon suñu boroom nasax mbind mi mooy nekkatul ci yàqu alquran waaye àtte bi des àtte bi day dox ba léegi moo tax yonent bi saa saa def ko ñoom ñu def ko ginnaawam loolu lay wane ne nasaxul même bu dee nasxul qiraa am na ci mooy doo fekkati aaya dina wax aaya bi ni mu doonoon. léegi da wax nañ ko sànq ci alquran waaye loolu amatul ci alquran suñu borom mi nga xam ne mooy dindi ci alquran lu ko neex di ci def lu ko neex moo ci dindi aaya bopp waaye nag àtte bu àtte bi day continuer mu ne nag damay ragal ay nit ñëw bu jamono ji yàggee ñu naan maa wajadna trouvé wuñu wallahi ma najidu ayata rajmi fi kitaabillah trouvé wuñu li nga xam ne mooy ayatu rajmi fi nga xam ne mooy ci téere bi yàlla bi te bu ñu ko defee nag fa yadillu bi tarki faridatin anzalaha allah ñu daal di sànku ndax bàyyi gu ñu bàyyi farata goo xam ne suñu borom moo ko farataal moo ko teg mais dama lay laaj bu dee benn la Seydina Omar doon ragal te xam na ne ku ko bàyyi sànku bu lenn loo xam ne farata la lu suñu borom ne def leen ñu bañ bañ koo doxal loolu dañuy sànku dama lay laaj léegi ñun bu dee dañ ne ñooy xeetu Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam waxuma la benn waaye alaaf min alaafil ahkaam wadana lañ dóor ci suuf xasan naa lañ toog dóor ci suuf duñ ci appliquer dara en plus ñuy oser waaw ba pare ñi gën a naan yii dañ ko war a réformer parce que bon ces lois bon c'est plus applicable c'est plus adapté ak monde bi ñu nekk kooku yow yaakaar nga ne kooku bu taxawoon kanamu Seydina Omar ibn al-Khattab lu mu koy def wallahi la yaqtulanna waaw wallahi dina ko faat faat gu méttee métti léegi nag ñu mel noonu ngay gis ñu naan la kii mooy wax ci diine walla masha allah moom mii noo waa ji boroom xam-xam la ku mel noonu la wax koo xam ne nee na nañuy def ay moratoire ñii naan bon aaya yi war nañ ko seetaat wala yu mel noonu nit ñi naan kii mooy boroom xam-xam bi ci diine mooy wax ñu naan dañ koy tagg ak yii walla iyaazu billah loolu bu ko buñ ko waxoon Seydina Umar ibn Xattaab ah wala yooyu tem noonu la ñuy xam wa non dañuy parce dañuy jàpp ne non xanaa kay lii nit war la taxaw war bi dañ koy faat ci boppam waaw léegi ñun nag kooku nañ jàpp ne mooy bokk nañ ci ñu gën a kawe ñi ñu fiy tagg yëpp di wax seetal waaw ñoo la dàqalay àtte yàlla yi. ñoo la dàqara yi atte yàlla yi yàlla yi shariam bi ñoo lu ko dàqara yi waxuma la benn atteeg lépp lañ fël mu daanu bu dee Seydina Omar benn àtte boo xam ne farata la naan daa ragal bu bu ko képp bu ngeen koy bàyyi di sàng parce buñ naan gisuñu ko ci téere yàlla bi léegi ñun ñu bàyyi lépp wala li ci ëpp di doxal yurul yi ànd ak suñu bànneex aw jënd kook leneen ay idée ki ay yeneen yoo xam ne jàpp nañ ne foofu yooyu nag ñoo gën a ànd ak jamono ñooy yi nga xam ne ñooy la modernité ak yooyu ñu jënde ko loolu ba pare jàpp ne avec sa ñun dañoo war a féete kaw waaw avec ça ñu jàpp ne dañoo war a féete kaw kallaa loolu man da nekk wala yansuranna allahu man yansura buur yàlla ñi muy dimbali si as-Siddiq léegi la ko doon wax ca xadiisu imaam al-Bayhaqi bi rahmatullah an Urwa buur yàlla ñi muy dimbali mooy ñi ko dimbali ñi nangoo nekk ci ci ci ci ci chantier ci l'islam nangoo appliquer nangoo doxal li nga xam ne moom la wàcc te namm ko ci ñun wàcce ne wa wamaa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma nit ñi jinne yi lu dul ngir ñu jaamu ma Seydina Umar ibn al-Khattab wax lool ne bés bu damay bañ ay nit ñëw bu jamono yàggee ñu naan wallahi ñu ngi wàcc yàlla maa najidu trouvé wuñu aayata rajm li nga xam ne mooy aayatu rajm fi kitaabillah ci téereb yàlla bi bu ñu ko defee nag fa yadullu dañuy sànku automatiquement bi tarki faridatin anzalaha allah ci bàyyi farata goo xam ne suñu boroom moo ko wàcce waaw warrajmu fi kitaabillahi haqqun ala man zana ida uhsina min ar-rijaali wan-nisaa Seydina Umar ibn al-Khattab mu ngi ci xutba bi Mawlaana Ibn Abbaas bi ñu ko nettali ci kaw minbaru Yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne warrajmu muy raj mu sànni xeer yooyu ñuy sànni xeer ñi nga xam ne sangewu nañ ba pare njaaloo mu ne loolu xaqum dëgg la ala man zana fi mu ne fii kitaabillah ci péeréb yàlla bi la mu àq koo xam ne gu ñu war a teg la doxal ko man ci kaw koo xam ne zana moo njaaloo ida ahsana bu dee ne bu dee dafa sangewu mooy mason naa sëy minar rijaali ci góor ñi wan nisaa ak jigéen ñee ci waaye loolu ku koy appliquer du benn groupuscule lay taxaw fee man mun ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi loolu mooy ñi am pouvoir ñi am pouvoir ñoom ñooy def loolu mais pas ñi nga xamante ne nii ba ñi nga xamante ne benn groupuscule lay taxaw nee naan ñun ñooy appliquer non non non non non du ab groupuscule koy def du ab kilo koy def déedéet ab mbooloo taxaw nee non il faut mu nekk ñoo xam ne ñoo yor mbir yi mu nekk ab régime bu ñu teg. loolu lay amee mais ñu bàyyi ku nekk sinon fawda mooy am anarchie ku nekk taxaw daan kee zinaana jaaloona nañ dem raj mu ko déedéet da ko am doon amoo droit bi waaw mais ngir autorité yi la nekk farata ci ñoom ida xaamatil bayina kañ la teg pen boobu nit ñooñu ida qaamatil bayina bu dee ne preuve yi dafa taxaw waaw mooy bu preuve yi taxawee leer nañ aw kaana alxabalu aw al i'tiraaf wala muy ëmb boo xam ne nit ki manu koo niee mooy mu wala bu ta mu reconnaître ne ah à vrai affaire bi kat mooy ci li ngo alxamlu aw kaana fii alxablu la am na ci riwaay alxamlu mooy loolu la waaw mooy boo mooy ko ëmb quoi awil i'tiraf wala mu reconnaître waaw te ëmb sax du luñ doyal du dangay gis femme bu ëmb rek ñu ne non boo foog mu leer après boo yeneen affaire la yoo xam ne taxu ñoo jóg ah foog naa waxoon nañ ko ci biñ ne ci xuduud yi bi ñuy gis pen yi ah mu ne kon summa inna kunna naqra'u fii ma naqra'u min kitaabillah bokkoon na ci liñ doon jàng ci téereb yàlla bi ah tabaaraka wa taala an laa targhabu an aabaa'ikum fa innahu kufrun bikum an targhabu an aabaa'ikum mu ne lii bokkoon nag aaya la woon bu ñu doon jàng laa targhabu an aabaa'ikum mooy bu leen bañ seen bañ a seen bàyyi mooy nit te ne bon moom diw juru ko ñoom diwa ko jur parce que ñoom ñoo gën a tedd wala baayam daal moom fii mu bokk daal moom bëggul woon a bokk ci askan wi lijjante ay kayit changé fi nga xam ne moom la bokk. waaw ne man daal diwa ma jur léegi léegi man samay bàyyee juratuma waaw léegi moom moom ibnu diw la woon wala njaay la santoon mu ne yax ah, njaay fan man daal léegi saay ki ma jur moom jóob la sant man ñoom laaru ko reconnaître waaw fami sàngam daal ñoom laa reconnaître rek yooyu mu ne fa innahu kufrun bikum xam nga lool la yonent bi alei saatu salaam doon wax ah man intama ila ghayri abi man iddaa ila ghayri abi aw intama ila ghayri mawali fa alayhi la'natullah waaw waaw moom la doon wax gisoon nañ ko ci xutbaab Mina bi képp koo xamante ne nii dangaa askanewoo sa bàyyi fi sa bàyyi da yow man daal keneen a kii quoi man moom mu man askan wi moom suur naa ci aw awit daa ila ghayri mawali ña la libéré nga ne waaye ñii ma libéré man daal man ma man di wax ñeneen en tant que jàmm buñ libéré nga ne ñeneen daal lay nangu ci loolu walaa googu mu ne kooku fa alayhi laanatullah wal malaa'ika wan naas ajma'an malaaka rëbbum yàllaan ci kawam ak nit ñi ak malaaka yi nit ñi ñoom ñépp mu ne kon bokkoon na liñ doon jàng loolu ci aaya yi laa targhabu an abaikum fa innahu ndax lool kufrun bikum ak kéefér la ci yéen an targhabu an ngeen di bañ ngeen ñàkk a seen bàyyi di leen jënd keneen bëgg changer seen place ngeen jox fa keneen waaw aw mu ne wala inna kufran bikum an targhabu la woon inna kufran mooy mu ne aw wala inna kufran bikum mooy ak kéefér la bikum ci yéen an targhabu an ngeen di gërëm di jàpp ñeneen comme bàyyi bàyyi fi seen bàyyi yi nga xam ne ñooy seen dëgg-dëgg bàyyi ala thumma inna rasul allahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa tutruuni mu ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna rasul allahi sallallahu alayhi wa sallam neena laa tutruuni bu leen ma tag-tagal di wax ci man di wax ci man di ma tagg di wax ci man ba wax lu ëpp loolu tuddatu la tagg loolu ak ñaawe la jëme ci yonent bi alayhi salaatu salaam laa tutruni kama utri Isa ma def comme ni nga xam ne noonu lañ def Isa ibn Maryam moo tax ci beneen riwaaya bi mu ne moom alayhi salaatu wassalaam laa tutruni kama atrati an-nasaara Isa ibn Maryam ah fa ana abdun fa quulu abdullahi wa rasuluhu waaw bu leen ma defal comme ni nga xam ne noon la chrétiens yi noonu lañ defal sayyidina isa ibn maryam alayhim afdalu salatu wassalaam nga xam ni ëppal ci moom bane doomu yàlla la waliyadu billah loolu waxoon nañ ko fan yee waaye bu ngeen di wax wax leen ci man ne abdullahi wa rasuluhu jaamub yàlla la ndawam la wax naa la mënuñoo wax lu gën a rëy loolu summa innahu ginnaaw gi léegi nag mu ñëw nag dugg nag ci li nga xam ne nag lii lépp laytaay la ngir mooy gis nga yii nii képp koo xam ne def nga fi lu wuteeg li yàlla te tere yoo xam ne pen dafee am foo jaar dinañu la ko teg ak loo man di def waaw loo man di mel dinañ la ko teg ndax buñ la tegul li buur yàlla wax ñu teg la ko mooy lool dañuy sànku te kenn nag jaraluñu ñu sànku parce que yow pour rek sa lu la neex ah non non waaw mooy di jéem askanele sa bopp jullit ñépp d'accord ci diw diwoy jiit bi yow nga créer ak dissidence ba indi fi fitna comme waa ji nga xam ne day eh, eh, wootewu di askane boppam ci ku dul baayam yéen a niroo waaw ndax loolu moo tax yonent bi alei satu ne woon boo ngeen trouver kenn koo xam ne dafa fekk jullit ñépp nekk benn mu bëgg leen a teqali mu ne dóor leen doqam kaa inan man kaan kooku ku man di doon nangeen ngeen dog bopp bi waaw ak ku man di doon seen mbir ngeen nekk benn mu ñëw bëgg leen a tàqali dog leen boppam kooku kaa inan man kaan waajooju ku man di doon moo tax gis nga lien bi mu indi di wax ci yii nii mooy am na lien bul foog ne moo Seydina Omar lu muy wax nii ak moom mu ngi ñëw ci bay abi waa ji lay affaire jaayante moom lan lay wax yi yëpp mooy yii la ku fi wàcc li nga xam ne moo wuteeg li fi yonent bi aleyhi salaatu teg dinañ la teg pen yi alxuraan wax ñu teg la ko te ku fi ginnaaw ba ñépp dëppoowee ci kenn ñépp nekk ci jàmm nga indi fi fitnaay dissidence yow na la leer ne mu ngi mel ni yaay kuy askanelees ca keneen ku wuteeg sa baay te bu boobaa loolu kufrun bikum ak weddi la ci yéen waaw léegi nag ci la dugg nag ci affaire bi après mu ne summa innahu balaghani anna qa'ilun minkum yaqul léegi nag mu dugg ci gis nga ni mu déggee conseil Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu mooy ñëw na dayoon na ko boo demee Medina foofu fala ahlul fiqh borom waa kii uh, ashraafu naas falañ ne bu ko defee li ngay wax dinañ ko xam mais teewul mu jàpp loo xam ne mu ne leen nag mettre leen en garde ku mën a takk sama wax xam ko na ko wóyal ku ko manul nag bo daganalu kenn may fenal après nag Seydina Omar ci lay dugg si nag ci li nga xam ne moo tax mu bëgg a def discours bi te ci la ñuy wax li jëm ñun li ñu fi soxlaal muy bay'atu Seydina Siddiq gis nañ ci li Sayyidatu Aïsha wax léegi nag ci jataay bii di ñëw inshaa allahu taala ñu daal di àggale ba léegi ci li nga xam ne mooy xadiisu Seydina wa mawlaana ibnu Abbaas habrul umma wa tarjumaanul qur'aan abul abbaasi ibn ibn abdul ibn ibn al abbas ibn abdil muttalibi radiyallahu anhuma ñu ngi ba léegi ci la onze ci ginnaaw faatug yonent bi aleyhi salatu wassalaam ni nga xam ne noonu la ñu jaayantee ba fal seydina siddiq def ko xalifatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalaam ñu ngi kon ci xadisu al imaamu al buxaari wa qad rawahu al imaamu ahmad wa gayrihima kon inshaa allah bu ibn abbas bii di ñëw ñu daal di àggale fi ñu yem